kon ñu ñëwaat ci fi ñu yemoon ci suuratul xadiid ñu ngi waroon a gis li nga xam ne mooy verset ñi nga xam ne mooy ñaar fukkeelu verset bi di vingt-seelu laaya bi fi suñu boroom di waxe ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim i'lamu annama alxayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffaara nabaatuhu thumma yahiiju fataraahu musfarran thumma yakuunu hutaaman wa fil aaxirati 'adaabun shadiidun wa maghfiratun min allahi wa ridwaan wa mal xayaatu dunya illaa mataa'ul ghuruur kon suñu boroom di wax ne i'lamu xam leen ne annamal xayaatu dunya kene li nga xam ne mooy dundub addina gu jege gii ta doyadi la'ibun am pola de wa lahwun ak mbuusóor wa taar taar kese la wa tafaaxurun baynakum seen diggante nit watakasurun ak di njëkkalante fil amwaali ci alal yi wal awlaadi ak ci doom yi kamasali ghaythin mu ngi mel ni misaalu taw boo xamante ne ni ajabal kuffaara ba mu sotteekoo ba gàncax gi génn dafa yéem al faara muy baykat yi nabaatuhu gàncax ya bañ génnee ñu daal di yéem ñi nga xam ne ñooy baykat yi su ma ginnaaw gi yahiiju nga gis gàncax googale commencé di wow fataraahu musfarra mooy bu taw bi arrêté ba noor bi du dugg si nga xam ne lépp ne tekk nga gis la jàncax ga génnoon commencé di wow par ndànk-ndànk fataraahu nga gis ko musfarra mu mujj nekk loo xam ne dafa mboq summa ginnaaw gi yakunu hutama ginnaaw gi gàncax goo gën a mujj nekk li nga xam ne am mbóob la nga xam ne boo koy laal sa loxo muy moxañoo wa fil axirati li nga xam ne nag boo demee nag alaaxira rek lii moo fa am adabun shadidun bugal mu tara tara tar wa maghfiratum min allahi ak njéggal goo xam ne ci borom bi tabaraka wa taala lay jóge wa ridwaanu nag ngërëmam wamal xayaatu dunya mu ne nag gis nga àddina gu doyadi gi danga xam ne gaaw a jeex nekkul ludul illaa ndere lu mataawul gururi peñatam poñatam loo xam ne ak woraate kese la kon lii mooy li nga xam ne mooy àddina lii la de mooy ne am porek lii nag mooy àddina ñi nga xam ne seen yoon newul ci ndigalu borom be waaye seen yoon newul ci ay terrain mooy lii mooy programme yéefér yi boo gisee jii mooy seen àddina waaye wal iyaadu billah fexe nañ ba jullit ñu bari léegi programme bii lañ leen tëralal mooy ne booy wax ñu naan la da ngeen di xam ne na ci àddina lañ ne yi manu cee ñàkk ana bañ cee bañ a ñàkk lool kese ci wanal ñàkk te ndax lool ndax loolu taxu ñu jo yu boroom bi indiwuñu fi ngir loolu muy fo mbóosóor taar taar rek koo gis awa tafaaxurun puukarante woo ku nekk di jaay ne maa la ëppale lii wa takaasurun fil amwaale di njëkkante ci alal yi di ëppalante ku nekk di jaay man jënd naa combien de terrain ak combien de tabax laa tabax ak combien de oto mooy daw laay dawal ak ñaata laa am ci ay am am ak ay firme ci industrie lool kesee leen neex waaye ñoo ñuy def lool boo leen gisee ci wàllu seen diine daanaka faale wu ñu ko sax bu leen jullit la moom yàlla na bum faatoo ci noonu ndax loolu moom la doon wax ci alhaakumut takaasur li leen këf ëpp seen bopp yi daal di leen xëcc mooy ëpp njëkkanante googale ci ngeen di nekk ba hatta zurtumul maqabira ba ni ngeen di dema ziyaare ji bàmmeel yi mooy ngeen faatu ñu suuli leen kon lii mooy àddina mu ne àddina nag nekkul wamal xayaatud dunya gis nga àddina gu jege gii bu la woree ba nga topp yooyu ba foog ne fii moom fi ngay sax na nga xam ne nekkul illa mata'ul ghurur lu dul poñetam li nga xamante ne nii mooy àddina mooy poñatam li nga xam ne poñatam waraate lay doon moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci hadis boo xamante ne nii al imaam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda moo ko solo mu ngi ci sahih al imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustaxlifakum fiha fa yanzuru maada taamaluun mu ne lii nga xam ne mooy àddina de nekkul lu dul xulwatun dafa neex xabirata verte verdoyante daal bi rafet waa mel ni ab gàncax tool boo xam ne dafa naat noonu la àddina mel mooy ci biti bee mel noonu waaye ci biir waraate kese la mu ne nag boroom bi daf leen a def bi leen fi wutu mooy bu fa nga nekk rek fa nga mës a dëkk wala yow fa nga nekkoon am na ay jamono ñeneen a fa dëkkoon gis nga Sénégal ñeneen a fa dëkkoon am na dañ leen di waxtaane foo dem rek mooy am na ña fa nekkoon ña fa ne léegi ñoom du ñoo fa ne ba léegi de am na ñu leen fa jiitu woon seen bàyyi ak seen maam ya kon da di wutu woon te foofu rek suñu borom nag ne nag di xool nag ana lan ngeen di jëf ci àddina bi kon suñu boroom nag di continuer ginnaaw bi ñu waxee li àddina waaye mooy bu ñu fi newee nag bu ñu ñëwee ci alaaxira moom adabun shadidun mbugal mu tar ngir koo xam ne moom ci yii rek la newoon diit nga xam ne lii rek ko yitteeloon wa maghfiratun ak njéggal pour ñi nga xamante ne nii fexewoon woon nañu ba seen bakkan moom ñii nii du yii ñoo ko yitteeloon de kon nag loolu moo xew suñu boroom di continuer mu ne saabiqu ila maghfiratin min rabbikum mu ne njëkkalante leen ilaa maghfiratin jëm ci li nga xam ne mooy njéggal min rabbikum buy tukkee fa seen borom wa jannatin ngeen njëkkalante tamit jëm ci àjjana goo xam ne arduha largeur bi mooy ka ardi samaa'i wal ard largeur bi rek day tolloog asamaan largeur u asamaan ak suuf benn àjjana kese uiddat moom lañu waajal lilladina amanu ñeel ñi nga xamante ne nii ñoo gëm billahi ci borom bi tabaraka wa taala wa rasulihi ak ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam lii benn nit kese am lu toll noonu te kii baanaka mooy gën a tuuti li ndax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci hadis yi mu ne nag kon zalika lii mooy njëkkalante mooy concurrence bi newul ci nan laay ëppalee alal maa fi gën am alal lool rek tax laa jóg Juray dimbe ci waa foog sax gaa yooyu di la lim ci bo milliardaire waa dina bi yow lool kese la neex wala ñu naan la gentleman du siècle yow lool kese la neex suñu borom ne déedéet jëkkante bi fi mu nekk mooy fi ñu sama fa mag di ne ak sama aljana foofu comme ni mu waxoon ko le ne wa fii zalika ci lii falyatanafasi ñu concurrence te njëkkalante almutanafisuuna ñuy njëkkalante ko concurrence kon mu ne zalika lii fadlullahi ngëneelul yàlla la nag mooy lii ngërëm jéggalu borom bi ak aljana ga nga xam ne largeur bi tolloog asamaan ak suuf loolu ma waajal ñu ma gëm borom beeg ay ndawam alayhim asalatu wasalaam fadlullahi ngëneelul borom bi kese la bu dara raxul yutiihi moo koy jox may yashaaw ku ko sob wallahu te borom bi dul fadlil azimi mooy borom ngëneel gu mag gi yal nañu ci boole awa asaaba min musibatin ñuy continuer mu ne lépp amul dara luy dal min musibatin di wàcc ci musiba di dal nit ñi di dal fil ardi ci kaw suuf si mooy comme li nga xam ne intempérie yi tremblement de terre yi mooy suuf yiy yëngu ak mbënd yi xew ak yi nga xamante ne ay catastrophe lañ ay mbiru yu yéena lañ yuy dal ci kaw suuf si di xew te nit ñi mënuñu dara wala fii anfusikum bi jaagante ne musiba yi dal ci seen yaram yi comme nga malade nga ñëw feebar wala am sa bokk nga ñàkk ko bu yàggee yow nga jekki accidenté yàq say tànk yàqu loolu lépp musiba bu la dal nga jekki feebar feebar boo xam ne mënatoo yëngu wala yooyu yëpp ak lii lay dal ci sa yaram na xam ne illa fi kitaabin du dal lu dul ne daan ne fekk na mu nekk ci téere boo xam ne muy lawhul mahfuz borom bi tabaaraka wa taala bindoon na ko min qabli lu jiitu an nabra'aha muy bind bakkan loolu le dal waaye muy bind laata muy bind musiba boobale fekkoon na enregistré woon na ko bind na ko ci lawhul mahfuz lu jiite lii mooy lan mooy day jàmm bi dafa war a gëm dogal xam ne lu ko dal ci loo xam ne safaan la borom bi moo ko bëggoon noonu moo tax yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi muy wax ba ci hadiis al imam al-Bukhari al Muslim ibn al-Hajjaj mu jëla ko ci al-imam Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda mu ne nag yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi nee na yéen nit ki bu ko dara dalee booy bu ko dara dalee ci musiba bu mu fekk naan law fa'altu kaza lama kaana kaza wa kaza naan bu ma defoon lii de ay waay il suffisait waay man de ndaxa bu ma jaaroon nee rek musiba bii dal ma doon ma dal ay waay yoonu Rufisque bii bu ma ko jëlul woon jëloon péage bi rek kon lii mbëkkante gii doo ma dal mu ne lool bu ko wax dee waaye lan ngay wax kon mu ne waxal ne ta'ala Allah qadara Allah wa ma sha'a fa'al neel ne borom bi dogal na te lu ko soob képp lay dogal ndax fa inna law mooy waxu naan bu doon ne bu doon ne bàyyi ba borom bi dogal ba pare dogal bi yow do neexul ci yow ña naan bu ma defoon bu ma defoon lii de dinaa mucc mu ne loolu day ubbi buntu saytaane kon suñu borom bi continué mu ne kon mu ne inna allah kon damul dara leen di daal ci musiba lu dul ne borom bi bindoon na ko lu njëkk loolu de xew de inna zalika naka lii nag ala allah ci borom bi tabaaraka wa ta'ala yasirun lu yomb la te te jafewul de mu ne bi mel ni dañ ne ko lu tax laa tax saw damaa bindu dogal di dogal laa tax mbir yi xew maa ko bindoon bu yàgg lu tax li kay laata saw ngeen bañ di njàq ala ma faatakum ci li leen rëcc ci mbir àddina bu leen fi nekk di jooytu di am i njàqare moom raw na ma déedéet wala tafrahu waaye bu leen kontaan kontaante boo xam ne yow tegoo ko sant yàlla waaye bëgg di glorifier di màggal sa boo xam ne dara yàlla newu ci mu ne loolu laay bañ ngeen dem bi maa jox bu kenn am dara ba comme ni nguuraay boppam la daa gën a góorgóor lu ñu ci def déedéet